nit ki yàlla njëkka bind di abul bashar di itam yonentab yàlla bi njëkk a dox ci kaw suuf mooy aadama alayhi lu jiitu xew-xew boobu di wàcc aadama alayhi ci suuf borom bi subhaanahu wa taala ñuy fàttali la waxoon malaaka ya wa id qaala rabbuka lil malaikati inni jaacilun fi l xalifa fàttalikul ba sa borom waxee malaaka ya ne dama nam def ci suuf si ak kilifa maanaam kuutaay mu wuutuma fa malaaka yi tontu borom bi subhaanahu wa ne ko ndax dangay def ci suuf si koo xam ne dafa ciy nekk di yàq di tuuri deret te nun nu ngi lay sabal jëla la sant te di màggal sak sel yàlla ne xam naa lu ngeen xam atajcalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa naxnu nusabixu bixamdika wa nuqaddisu lak qaala inni aclamu ma la taclamuun baatu xam naa lu ngeen xamul bi ñu jàng ci aaya bi li muy tekki mooy ne yàlla moo gën a xam li tax mu bind aadama alayhi salaam xam na ne aadama alayhi salaam mbokk yi dana meññ ay yonent meññ ay walliyu meññ ay nit ñu dëggu ak ñu noppi ngir ñàkk seen bakkan ci yoonu yàlla ginnaaw loolu yàlla daa di jox malaaka yi ay tegtal ci xam-xam gu yaatu gi nga xam ne màndarga la ci li tax aadama alayhi doon tànneef ci seen kaw ñoom malaaka yooyu yàlla wax ne mu jàngal aadama turi lenn lu ne maanaam moom borom bi subhaanahu wa ba noppi won ko malaaka ya baatu lenn lu ne ibnu abbas radiallahu anhu dafay wax ne mooy yàlla dafa xamal aadama alayhi mbir yépp dalee ko ca la gën a ndaw ba la ca gën a mag lenn lu ci ne yàlla xamal ko turam ak njariñam bi mu wonee malaaka yi mbir yooyu borom bi subhaanahu wa taala teg ca wax ne leen wax leen ma turi yëf yii ma leen won yéen malaaka yi ndegam ñu dëggu ngeen al imam xasanul basri rahimahullah day wax ne bi malaaka yi yégee ne yàlla dafay sàkk meneen bindeef mu dul ñoom la ñu wax mooy ak ku yàlla mën a bind ñoo koy sut ci xam-xam allahu akbar nee looloo waral baatu ndegam ñu dëggu ngeen googu yàlla wax ci laaya ji wa allama aadama al kullaha thumma aradahum ala al fa qaal fa qaala ambi'uuni bi asmaa'i haa'ulaa'i in kuntum saadiqiin mbokk yi ginnaaw loolu malaaka mujj nañu nangu daraja ji aadama alayhi salaam am ca seen kaw ci tontu gi ñu tontu seen borom wax ko ne ko tudd sa sell gi amuñu benn xam-xam lu dul loonu xama ndax yow yaay ki xam yaay ki xere sadaqallahul azim bi loolu amee yàlla dafa sant malaaka yi ngir ñu sujjootal aadama alayhi ñoom ñépp ñu jëfe ndigal loolu ba mu des iblis di seytaane laanahullah al imam xasanul basri rahimahullah dellu wax ba tey ne seytaane mësuta bokk ci malaaka ya al imam shahru bnu xawshab rahimahullah nee na iblis ci jinne yi la bokkoon bi ñu tasaaree ñoom jinne yooyu yàqute ak tooñ ci kaw suuf yàlla dafa yabal gàngooru malaaka ñu fekki leen fa xeex ak ñoom duma leen duma yu metti dàq leen ñu daw làqu ca tund yene ca biir géej bi loolu amee malaaka yi jàpp ci ñoom ay prisonniers ñañu jàppoon ci jinne yi iblis ca la bokk ñu andi ko yéegal ko kaw asamaan mu nekk fa ak malaaka yi di jaamu yàlla bi yàlla sante malaaka yi ñu sujjootal adama alayhi salaam moom iblis mu lànk bañ koo sujjootal wa id qulna lil malaikati isjudu li aadama fa sajadu illa iblisa aba wastakbara fàttalikul ba nu ne leen ci aadama ñu sujjoot ba mu des iblis dafa lank rëy daldi bokk ca way weddi ginnaaw loolu yàlla terale adama alayhi salaam ci dëkkal ko ci biir aljanna foofu mbokk yi wuute am na ci ndax kii di soxna aadama alayhi salaam di xawaa lu jiitu dëkku aadama ci biir aljanna la ko yàlla bind am ginnaaw loolu la lu ci mën di am bi ñu bokkee dëkk ci biir aljanna dafa am kàddu leen yàlla wax daf leen a wax ne lekk leen ci meññee fi aljana yi ca namu leen neexee ca fa mu leen soobee te bu leen jege garab gile daal leen di won garab ga boo leen ko defee dingeen bokk ca way tooñ sadaqallahu alazim mbokk yi seytaane fexe ba nax adama alayhi ak xawwa ba ñu laal garab bi loolu amee la doon nëbb seen yaram daa di deñ ñu def yaramu neen daldi am kersa ca lañu moy seen ndigalu boroom ñu daldi tuub jéggalu yàlla ca lañu def yàlla daal leen di tontu tontu gu ànd ak ndogal yàlla wax leen wàcc leen yéen ñépp maanaam génn leen aljanna wàcc ci kaw suuf bu leen dummooyu njub gi jóge ci man maanaam boo leen àggee ci kaw suuf njub gu jóge ci man dana leen dikkal bu boobaa bu leen ko dummooyu ñi topp sama njub duñu am lu ñu ragal te duñu jàq ëllëg ña weddi te fenloo sunuy tegtal ñoom ñooy dëkk safara te ñoom dañu fay benn sadaqallahu alazim ginnaaw xew-xew boobu mbokk yi Adama alayhi salaam ak Hawa wàcc ci kaw suuf bi ñu wàccee ci kaw suuf njaboot sosu ca seen diggante Hawa ay seex la doon am góor ak jigéen góor gi njëkk ak jigéen ji ci topp ñooy sëy naka noonu jigéen ji njëkk ak góor gi ci topp ñooy sëy Adama alayhi ak Hawa amoon ñaari doom ñuy Haabil ak Qaabil kii di xoobil li mu jàpp mooy ni ñu tëralee sëy bi ci seen diggante du yoon li mu gëm mooy ne ki mu war a sëyal moom du seexu haabil bu jigéen bi ñu ko tànnal waaye moom ki mu war a sëyal mooy seexam bu jigéen moom la bëgg mu doon soxna bi loolu amee adama alayhi salaam digal haabil ak xoobil ku ne ci ñoom jëf-jëf joo xam ne la mu cay sàkkoo mooy jege boromam subhanahu wa mooy jege yàlla ki nga xam ne yàlla nangul na ko jëfam ci ñoom ñaar bu boobaa mooy ki am dëkk haabil ak qaabil mbokk yi ku ci ne fag bu jëf sàkkoo ko jege yàlla yàlla nangul ki nga xam ne mooy haabil bi loolu amee qaabil dogu ci ne dana rey haabil loolu ca la nekk ba ni mu jëlee bakkanu haabil watlu alayhim naba abnay aadama bilxaq is qarraba qurbanan fa tuqubila min axadihima walam yutaqabal min al axari qaala la aqtulannak qaala innama yataqabalu allahu min almuttaqin la in basatta ilaya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadiya ilayka li aqtulak inni axaafu allaha rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fa takuna min ashaabi nnar wa dalika jazaau alzalimin fa tawaat lahu nafsahu qatla axiihi fa qatalahu fa asbaxa min alxaasiriin bi aadama alayhi salaam mbokk yi yëgee xew-xew boobu ne qaabil rey na daf ca am tiis wu sori lool ndax ñàkk gi mu ñàkk doomam ji di haabil ndax itam jeneen doomam ja di qaabil seytaane jëngloo na ko kaddu gam ca teg bi loolu amee moom aadama alayhi mooy wax ne lii xew dey liggéeyu iblis la moom seytaane noon la boo xam ne képp ku ko topp biir na ne dana la sànq ginnaaw loolu adama alayhi ñaanal doomam ji di dellu ca liggéeyu àddinaam ak ca liggéeyub yonentam muy waar ay doomam ak i sëtam di leen woo ci weetal yàlla di leen xamal kan mooy seytaane ak di leen ko moytuloo ginnaaw bi haabil génne àddina adam alayhi salaam ak hawa yàlla may na leen doom ju góor ñu tuddee ko chiith alayhi salaam baatu chiith li muy tekki mooy mayuk yàlla lu jiitu adam alayhi di génn àddina mbokk yi woona doomam ji di chiith alayhi salaam xamal ko lu yaatu ci wàllu diine xamal ko ne ko jamono ngi ñëw dina am sëtam di yonentab yàlla bu ñuy wax nuux alayhi boo xam ne yàlla dana ko yónni ci aw xeetam waaye itam dana ko muccal moom ak ña ko gëm ci mbugalu mbënn mu tar moo xam ni yàlla dana ko wàcce ci àddina ña ko weddi moom nuux alayhi salaam yàlla dana leen labal ci biir mbënn ginnaaw loolu adama alayhi salaam jox doomam jii di chiita ay ndénkaaneem adama alayhi bi muy génn àddina mbokk yi at yi mu am wuute am na ci ci boroom xam-xam waaye li ñu mën a jàpp mooy li ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ci xadisu ibnu abbas ak abu hurayra radiallahu anhuma te mooy li nga xam ne moom lañu bind ca law lawxul mahfuuz mooy ne aadama alayhi salaam bi muy faatu mu ngi am junni at boroom xam-xam yi dañuy wax ne aadama alayhi salaam bi muy génn àddina fekk na ay doomam ak boo leen dajalee seen lim àgg na ci ñeenti téeméer muy 400 adama alayhi mu ngi génn àddina bisu àjjuma malaaka yi ak njabootam ñoo ko taxaw càngaayam mbokk yi ak gëtt gañu ko doon sotti aljana la bàyyi ko subhaanallah malaaka yi ñoo ko sang laxas ko sotti ko gëtt ga jullee ko suul ko ba ñu ca noppee ñu wax doomi adama alayhi salaam ak i sëtam ne képp ku génn ci àddina ci yéen na ko taxawoo ni ngeen gis ñu taxawoo ko seen baay ak seen maam ginnaaw loolu malaaka yi dem ci Chiith alayhi salaam jël seenug njaal teg ko ci ay loxoom daldi koy xamal ne ko mooy ki wuutu baayam Adama alayhi salaam yàlla ne may ñu ñu bokk ci jaamam yi nga xam ne dañuy nangu seeni njuumte di tuub seeni bakkaar di dellu ci seen boroom ak di góorgóorlu ci xeex noonu yàlla bi di seytaane fi ñu toll ni ko aadama alayhi salaam doon defee allahumma amin di leen dig daje ci beneen jotaay inchaa allah yaa muqallibal quluubi thabbit quluubana ala diinik allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain الأنبياء هم الأمناء حبل من الأرض للسماء مبشرين ومنذرين مبشرين ومنذرين